farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baab ath-thaani fi ar-radhaa'il fi faslun fi tafsiili ba'd ad-dawaa'i wa ba'd ar-radhaa'il wa minhu duuna raybin al-hayaa'u ani at-tabii'iyya kadha al-ikhfaa'u lil-haqqi mithlu raddihi wa li-izdiraa li ayyi insaanin da'a at-takabbura léegi ba léegi kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ñuy leeral këre bul jàpp ne rëy rek mooy di ponkal ponkal lu noonu daa am ay yoo xam ne ay sew sew rëy yoo xam ne nit ki da koy nekk muy rëy ba pare gaa yi foog di lii du rëy waxoon nañu ne bokk na ci mooy liñ naan rus waaw loo xam ne duuna ray bi amul sikki sàkk man lii ma leen di wax man Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu bokk na ci alxayaa u anit tabi'i muy liñ naan rus waaw wala nga ne kersa gi nga xamante ne nii mooy koju naturel bi nga xam ne nit ki ne daa làmboog moom noonu lañ ko mooñaale nga xam ne bëgg lu neex nit ñi tax na lu baax lu mu waroon a def mu ne du ko def waaye yu bon yoo xam ne moom la nekke comme que nit ñi moom lañ nekke mu xam ne baaxul mu bañ koo bàyyi ndax ñépp lii la ñuy def bu xew ku xew la rek nii nga koy defee même bu dee xam na ne liy baaxul xoolal xoolal gars yi liñ naan jébbale waaw li ñu naan jébbale parce que wabil misaali yattadhul maqaal fooy wax nii gars yi dañu naan wax dañuy jàpp ne non ma ne nañ joxe exemple mu leer naññ laa wax gis nga li ñu naan jébbale waaw nga ne luy loolu ma ne yow xam naa xanaa est-ce mooy koo xamante ne dañ koo may soxna waaw léegi ñu naan bàjjen waaw bis boobu dafaa war a nekk waaw yu salte yooyu te ñaaw waaw léegi waa ji buy jël soxnaam. buy joteek moom mu lal foofu lu weex ci lal bi ba bu ko defee la ñuy séq deret ja war a génn wala iyaadu billaah luy wone ne ndaw si jànq ba léegi waaw bu ko defee bàjjan bi bu ñu yeewoo moom mu ñëw xool sër bi wala iyaadu billaah xoolal ma yu ñaaw yooyu ba pare parce que dañ koo miin ba jàpp ne lu rafet la waaye waxoon naa la ci jamono yee leesu lu ñaaw moom suñu borom moo ko wax waaw laa yastawi alxabiis wa tayyib walaw ajabaka kasratul xabiis ma ne nga lu teey ak lu bon manuñoo yem walaw ajabaka même bu dee ne daf laa yéem kasratul xabiis baru bu baree tasaaroo daa tax bu baax lu ñaaw lool la moo tax yonent bi na bokk ci nit ki yàlla gina mere mooy koo xam ne daa sëq sëq soxnaam dara génn di ko siiwal wala soxna si tamit dem di ko siiwal ana lan moo gën a ñaaw ci lu mel noonu le waaw yow nga fekk ko fi nit ñi di ko def yow nga xam ne lii dafa xaram dafa xaram laa wax yaa ko tey jàng nga yaa ko tey mais bon comme que ku fi sëy rek ku ñu fi may sox soxna noonu lay demee paayeeg maire yi nii paa yi ñoom nekk fee maire yi yor mbir yi walla di xool ñu naan bi nañ ko wooroog yow nga xam ne lii dafa xaram nga di ko def lu tax bàyyiwoo ko. parce que da ngaa am kersa quoi comme que ñun ñëpp paayeeg meer yëpp nee nañ koñ bi moom xale yëpp yaa ci gën a yaru ngir loolu entretenir loolu nga ne bon naa bàyyi noonu rek te def lépp quoi même bu dee ànduma ci ma ne loolu mooy rus loolu la lay wax nee na loolu façon rëy la waaw mooy rëy nga yow jëfe li yàlla bëgg. parce que yow da ngay toppatoo ay intérêts nit ak sa yi bopp parce que bëggoo nit ñi la way wañ la doon wax naan yaa fi gën a yaru lool ngay bañ mu deñ ba pare ak niñ lay gisee waa yàlla nag moom ni mu lay gisee est que amoo ker sa yàlla gis la nga nekk di def lu xaram waaw loolu loolu sëriñ bi di wax ni yu mel noonu nee il faut misaal yi di leeral affaire yi voilà mu ngi noonu kon yow nga bañ a def moo tax mu ne. nga bañ a def lu baax parce que ñoom liw la waaw fii koñ bi lenn la ñuy def ñoom moom yenn yoo xam ne yu ñaaw la waaw parce que il suffit ñu jotal euh, diw diw ñu may ko keneen ku bokkul ci seenu askan ñu dogoog moom dootuñ ko tudd dootuñ ko doxalati mbokk dootuñ ko sax dimbali bu ñu ko waree dimbali ndax lu gis la ndax seen askan noonu lañ koy doxale yow nga xam lool nga jàng xam ne sa waa kër nii lañ ñëwee sa askan nii lañ ñëwee nga jàng am xam-xam mu leer mbokk gi la borom bi wax dox jokk ko même bu dee keneen a ko takk feneen fu bokkul ci seen kese loolu mooy taassub gi ñu doon wax boddikante ci xeet bi nga xam ne loolu Iblis a ko fi indi waaw waaw c'est bu doon loolu mos loolu la islaam doon xeex lool la yonent ma lay sa sam doon xeex yow nga ñëw bëgg koo jëmmalaat ginnaaw bi nga xamee parce que say ñoñ nii lañuy doxale au nga xam ne dangaa war a jokk bokku kook dem ci kooku dalal ko waaw xam ne moom mu bañ a jàpp ne daa wéet bokk kook leen yàlla boole nga koy doxal ba léegi nga ne duma ko def lu tax parce que damaa am ke damaa ruus samay ñoñ gis ma may def lu baax wal iyaadu billaah yii lay wax loolu ci rëy la bokk waaw yow am boo dee dangaa ruus nit ñi mais amoo kersa sa boroom gis la ci loo xam ne moo la digal waaw moo la digal de wa aati qurba xaqa joxal way jege ñaale yi seen àq nga xañ ko àqam moom parce que rek ki ko denc bokkul ci yéen séeréer si wala yéen joolaay wala yéen tukulóor yi wala yéen pël yi waaw wala yéen ñeeño yi ngeen baniir ko ci seen askan wal iyaadu billah ba ndax aajo doomu aadama rek ci lu mu dund yooyu bu ngeen ko ko manalee ngeen bañal ko ko parce que def na lee yéen li ngeen def li ñuy def borom bi par bés est-ce que borom bi bu ñu defoon lool ku def bàkkaar ci ñun mu defee ñoom ñoonu yow di nga am doom sax yow di nga màgg doo màgg sa baay bi la jur doonu loon jur dee na bu yàgg waaw nga bàyyi fi def lu baax parce que nee nga dangaa rus lool moo yiis lool mooy alxayaa tabii waaw mu ne ani tabi'i mu ne kon mu ngi noon kon leeral nañoo mu ne kadal ixfaa bokku na ci rëy ba léegi mooy di nëbb waaw lil xaqi dëgg mislu raddihi waaw yow dëgg goo xam ne mu ngi fi mooy liñ jóge rek au nga doxal dëgg gi nga ne duma ko def parce que nit ñee tax waaw damay bañ damay rus quoi waaw damay bañ nit ñi wax coolaay bañ hein mislu kéem tamit raddihi delloo dëgg wal isdira ba pare doyadil ñàkkal solo tuutal li ay insaanin bépp nit yoo xam ne moo nekk ci dëgg loolu mooy rëy bañ dëgg ba pare xeeb ña ca ne moom la sëriñ bi di way nii waaw moo nekk nii laa wax moo fi ne bañ dëgg ba pare xeeb ña ca ne waaw wal iyaazu billaah ñun damaa foog ne dañoo am problème hein bañ dëgg xeeb ña ca ne moom lay way nii non seulement ngay nëbb dëgg ji ndax bëggoo koo gis ndax ñi ko ne nga jàpp ne ñi waruñu laa wax dëgg waruñoo yor dëgg yow ngay yor leneen déedéet kon nag mu ne lii lépp ci rëy la bokk kaza naka noonu al ixfaa'u di nëbb waaw li nga xam ne mooy dëgg waaw lil xaqi wa mithlu raddihi ak tamit lu mel ni delloo dëgg wal isdira ba pare xeet doyadal li ay insaan bépp nit boo xam ne moom moo nekk ci dëgg waaye sëriñ bi ne waaye sama mbokk da'it takabbura waay bu dee ci lii nga mas a nekk waay waay bàyyil rëy rëylu gi xam nga ne lii jaaduwul waaw léegi nag ginnaaw bi mu la waxee gravité wu lii ak li nga xam ne fii la la jëme lii la rëy di def ak nii mooy ay sew sewam léegi nag mu lay wax mu ne la lan lañ koy faje moo ci des mu ne dawaa'uhu ilmun bi annama xawaa takwiinuhu min albaraaya fi stiwaa falasta yaa axi tafuuqu axada li jahli xaatimati amrika gadaa tumma waciidullahi fi nasil kitaab li mutakabbirin shadiidun bil adaab léegi nag mu lay jox li nga xamante ne mooy faj nag feebar wu rëy mu la wax ak ay branche am